alxamisi wasalaatiin ba'da almi'atayn wa an abi hurayrata radiya allahu taala anhu annahu qaala jaa'a rajulun ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala yaa rasuulallah ara'ayta in jaa'a rajulun yuriidu axda maali qaal falaa tu'tihi maalak qaal ara'ayta in qaatalanii qaal qaatilhu qaal ara'ayta in qatalanii qaal fa'anta shahiid qaal ara'ayta in qataltuhu qaal huwa fi nnaar rawaahu muslim rahimahu llahu ta'aala kon al imaamu an-Nawawiyu rahimahu llahu ta'aala muy ñëwaat ak ñun ci suñu buntu bi Eh, walillahi alhamdu wal minna eh, ci suñu muy chapitre deux cent trente-cinq di wax di leeral ci mbooloo yoo xamante ne nii eh, catégorie de martyr mooy li nga xamante ne nii ñoom borom bi de ci ngëneelam képp la leen jox darajaay ñu nekk ay martyr même bu dee ne faatuñ ci toolu xare ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna na nañ xadiis mille trois cent cinquante six mu ne woon wa an abil a'war sa'id ibn zayd ibn amr ibn nufayl ahad al ashara al mashhud lahum bil janna annahu qaala sallallahu alayhi wa sallam yaqul man qutila duuna maalihi fa huwa shahid wa man qutila duuna damihi fa huwa shahid la dum jeex walillahi alhamdu wal minna tey ñu gis xadis bu mujj ci buntu bi chapitre bi mooy xadis mille trois cent cinquante sept mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu qaal mu ne nee na jaa dikk na rajulun benn góor benn waay ila rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa fa qaala mu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta imagineel xabaare ma rek lan laa war a def in jaa rajul bu dee daa benn waay bu jóge na le moom daal di teew ne jëx lu ko tax a jóg yuridu axda mali ngir mu jël sama alal ne ko tuŋaañ waaw daal di koy fab daal di yóbbu xaala yonent bi alei saatu ne fala tuuti fala tuutihi malak ne ko bu ko jox sa alal waaw sa alal bu ko joxa xaal waa ji bon daal di gën dugg ci détail ci laajam waaw ne ko waaw aw ay tayin qatalani waaye yonent bi saa salaam bu dee na nag dama ba ma bañee daa bëgg daa xarek man xaala yonent bi saa salaam ne ko qaatilhu nga xarek moom waaw xaala waa ji ne ko waaw ah, aw ay tayin qatalani in qatalani waaye yonent bi saa waa xabaare ma rek lan laa war a def rek yonent bi saa bu dee damaa xarek moom mu faat ma nag. waay luy xew waay xaala fa anta shahid bu boobaa mu ne ko yow shahid nga am nga darajaay martyr ca àllaaxira kon di nga ko am xaala mu ne ko waa ji tegaat ala ay tayam qataltu waa léegi bu dee yonent saa salaam xabaare ma rek nan lay deme waa bu dee man maa ko faat nag xaala yonent sa salaam ne ko huwa fi naar moom ci safar li mu ngi biir sawara mu ne rawahu muslim hadis bi al imaamu muslim abul husayn moo ko solo am nga wax nañ ci keroog eh, ñu ngi ci doon wax léegi xadis bi laaj bu njëkk bi mooy est mooy xadis bu mujj nag ci suñu bunt bi mooy laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom kese ko solo ñu ne la déedéet al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal di sëriñam daal dina koy solo waaye naka noon al imaamu ahmadu ibnu shu'ayb an-nasaa'i ak al imaam eh, eh, voilà ñoom ñoo ñoo ko solo ahmadu ibnu shu'ayb an-nasaa'i rahimahullahu tabaraka wa taala ak al imam ahmad ak imam ahmad ibn shu'aib an-nasa'i al imam muslim moom nii la ko ëndee mu ngi ko ëndi ci kitaabul iman baabu man qasada axza maali ghayrihi bi ghayri haqq waxoon nañ ko fan yee hmm? <laughs> waaw al imam muslim wa abul husayn rahimahullah hadis bii la njëkk ëndi laata mu doon ëndi hadisu Euh, Abdallah ibn Amr bal <laughs> mu joto woon nag Anbasa <laughs> ibn Abi Sufyan <laughs> muy hadis mille trois cent cinquante cinq bi ñoom la la la tegale buntu boobu en tout cas sura yi def ñaari hadis yooyu la bii la njëkkoon na ne mu ne hadathani Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala mu ne nett sunu sëriñ Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani al-Kufi rahimahullah génn àddina 247 nekkoon waa kutu sëriñ waa kutubu sitta rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Khalid mu ne ki nga xabaare mooy Khalid al-imaamu Muslim mu ne ya'ni ibn Makhlad mooy ki mu ci jublu mooy doomu Makhlad mooy Khalid ibn Makhlad al-Qatawaani Abul Haythami al-Bajali mawlaahum al-Kufi rahimahullahu ta'ala génn àddina la 213 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Muhammad ibn Ja'far mu ne ki ñu xabaare nettali ñu mooy Muhammad ibn Ja'far ni Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi mawlahum rahimahullah ñi ne Abu Yahya ñi ne moom moom kii la woon voilà ñu mu tuddoon amoon nay frère am yu siiw nag bu Ismaïl Kathir Yahya ak Yaqub moom nag kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko rahmatullahi alayhi an al-Ala ibn Abdirrahman mu jële ci al-Ala ibn Abdirrahman ibn Yaqub al-Huraqi rahimahullah Abu Shibl al-Madani rahimahullahu ta'ala génn àddina bon am na ñu ne 132 am ñu wax ne bon ah. côté yooyu la daal jàpp 139 wallahu taala a'lam an abihi mu jëla ko ci baayam bi Abdurrahman ibn Yaqub al-Juhani al-Madani al-Huraqi mawlahum rahimahullahu taala moom it kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko rahmatullah alayhi an abi Hurayrata mu jëla ko ci mawlana Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi yu génn àddina la 58 am ñu ne 59 59 inshallah nag mooy li gën a dëgër am na ay wuute moom ay ni na am ñu ne 57 wallahu taala aalam annahu qaal moo ëppalum soro cinq mille trois cent soixante-quatorze hadith voilà <laughs> waaga mooy ki ëpp tëdd li si ñëpp li ñu nettali hadith yonent bi alayhi salatu wassalam annahu qaal jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya rasulallah ara'ayta in jaa rajulun yuridu akhdha mali qaala fala tu'tihi malak qaala arayta in qatalani qaala qaatilu qaala arayta in qatalani qaala fa anta shahid qaala arayta in qataltu qaala huwa fi naar voilà nii la ko imaam Muslim indi léegi kaay xool imaamu kan lañ la wax moo ko solowaat al imaamu Ahmadu moo ko solo woon ci lu jiitu ah xoolal al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi ni nga xamante ne noom noonu la ko indee ci ñaari façon yoo xam ne euh, waa ji euh, euh, indi na ko léegi ak imam an-Nasa'i nga gis bu boobaa nga gis affaire yi <coughs> mu ne mu ne haddathana imam ahmadu rahmatullah alayhi mu ne haddathana yunus mu ne nettal nañu yunus di yunus ibn muhammad ibn muslim abu muhammad al-baghdadi al-muallim al-mu'addib al-hafiz génn àdduna 207 rahmatullah alayhi qala haddathana laythun mu jële ci al-layth al-layth ibn sa'd dañuy wax laythun do al-layth di sëriñu waa Misr ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi wa al-Fahmi Abul Harith al-Misri yu génn ànd na 174 174 waaw am nañu ko wax ne 175 mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër inshaa Allahu ta'ala an Yazid yaani ibn ko ci Yazid imam Ahmad ne mooy sumu ci bi mooy ibn al-Had Yazid ibn al-Had rahimahullahu ta'ala al-Madani génn àddina la 132 rahmatullahi alayhi an Amr ibn Quhayd ibn Mutarrif al-Ghifari yi mu jël koo xam ne bon moom ñu bari jën dañ ne saxaaba la am nañu ne saxaaba la euh, muy Amr ibn Quhayd ibn Mutarrif al-Ghifari yi ñii ne Amr ibn Quhayd euh, euh, Quhayd ibn Mutarrif la voilà amul Amr loolu am nañu wax loolu am na moom euh, dañ ne moom saxaaba la anhu an abi hurayrata mu jële sayna wa mawla abu hurayra annahu qaal jaa rajul xoolu fii mu ne benn waaye dafa ñëw ila rasulillahi ca ndawal yàlla li saa saam fa qaala mu ne ya rasulallah ara'ayta in udiya ala maali waaye yoneen saa salam imagine xabaare ma nan laa war a comporter war def bu dee daa am ku ñëw daal di sëmbërtal boppam ci sama alal quoi daal di jël daal sama alal daal ne moom lay jël daal xaaral ah alhamdulillah mooy fàttali ko yàlla woowal yàlla fàttali ko yàlla te moom lay wax ci eh, imaam ahmad alhamdulillah bi ci la ko doon wax ci beneen bi <laughs> mu ne ko fanfilillah waaw mooy eh, woo ko yëkkati sa kàddu mel ni ma maa ngi lay dagaante yàlla tax di yëkkati sama kàddu ngir yàlla di la fàttali borom bi tabaaraka wa taala yow mii nii Hmm, sama alal ji nga bëgg a jël léegi mu ne ko wax defal lool xaala fay abaw alay waa bu dee ne gaa yooyu di sàcc ñëw bëgg a jël sama alal dañ maa bañal lool faale wuñ ma xaala ah unsidillah nga fàttaliwaat leen yàlla rek dal delloo leen ci borom bi way sëñ bi tey ngaa bàyyi sa alal ñi nga nga xam ne moom nga nekk nii di ko tuŋaañ ñi way qaala fa in abaw alayya waa léegi waa ji waa ñetteelu yoon waa yeneen saa sam bu dee ba loolu laa bañ mu ne ko fa qaatil bu booba xare lak moom fa in qutil waa ji ne ko mu ne ko fa in qutilta fa fil janna wa in qatalta fa bu boobaa xare lak moom fa bu dee yow la faat faat naña la fa fil janna yow àjjana nga jëm wa in qatalta bu dee yow yaa faat fa fin naar ka nga faat sawara la jëm voilà gis nga xoola al imaamu Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'iyu rahmatullahi alayhi comme nii la ko indee ci ñaari ba alhamdulillah muy quarante quatre-vingt-deux quarante quatre-vingt-trois bu na haddasanaa axbaranaa la wax waa kitaabu tahriimi dam maa yaf'alu man ta'arrada li li maali waaw képp koo ana lan lay def hmm? ki nga xamante ne daa ñëw bëgg a jël sama alal quoi daal di ëgg gaaral boppam ngir ne tungaañ mab alal ah. mu ne axbarana voilà da ko ëndi comme liñ la wax sànq <clears throat> ñetti kii sax la ci indi waaw indi na comme biñ la wax léegi mu ne ko fan sut billah léegi kaay xool beneen bi moo gën a kii hmm? <laughs> waaw ndax boobu boobu imaam Ahmad bi ñoo niroo léegi nañ jël bi mu njëkk yi ndax ñett la ñett la ci dajale ci buntu boobu ñett yooyu kese la fi indi ñetti xadiis yooyu moom la fa al imaamu alxafidu alnasaiyu ahmadu bnu shuaib rahimahullah indi mu ne axbarana hannaadu bnu sari fi xadiisi an abil ahwas an simaak an qaabus an abihi annahu qaal jaa rajulun ila rasul ila rasulillah muy muxaariq bnu sulaym ash-shaybaani al-kuufi moom bon euh, dañoo wute est-ce que saaba la wala déet voilà moom mii xam nga xadis bi kon boo seetloo fii ma dana axbarana Hannaad ibn Sari di Hannaad ibn Sari ibn Mus'ab ibn Mus'ab ibn Abi Bakr ibn Shibr Abu Sari at-Tamimi ad-Darimi al-Hanzali al-Kufi al-Warraq génn àddina 243 rahimahullah mu ne ci nettale man Abil Ahwas xadis ba muy jëlee Abul Ahwas di Sallaam ibn Sulaym al-Hanafi mawla Abul Ahwas al-Kufi génn àddina 179 léegi moom mu ne an Simaak mu jëlu ko ci Simaak ibn Harb ibn Aws ibn Xaalid Abul Mughira az-Zuhali al-Bakri al-Kufi génn àddina 123 rahmatullah alayhi an Qaabus mu jëlu Qaabus ibn Abi al-Mukhariq rahimahullahu ta'ala moom kañ la gane àddina kañ la génn àddina xaw ma ko al-Kufi ash-Shaybani al-Kufi an abiihi Qaabus moo ko jëlee baayam ba mooy Mukhariq ibn Sulaym ash-Shaybani moom lañ na ne moom muy Abu Qaabus lañ ko doon dàkkante la muy doom ji ash-Shaybani al-Kufi kañ la gën a am na kañ la génn xaw ma ko imaam al-Hafiz na ne moom dañu wutee ndax saxaaba la wala déet mu ne annahu qaala radiyallahu mu ne jaa'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam imaam an-Nasaa'i mu ne xaa taxawal mën di la beneen tàlla la wa axbarani Ali ibn Muhammad ibn Ali mu ne neten sa beneen sëriñ man dong di Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Abil al-Missisi euh, euh, al-Missisi rahimahullah alxalabiyu alqaadiyu rahimahullah kañ la gane àddina kañ la génn àddina gisuma ko waaye borom taqribu tahdib nee na siqa rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana xalaf ibnu tamim mu nekk ba ne tel mooy xa ci ñu ne tel mooy xalaf ibnu tamim di xalaf ibnu tamim ibnu abi itaab al malik eh, itaab malik at-tamimi voilà abu itaab moo doon malik at-Tamimi ad-Darimi rahimahullah génn na 206 am na wuute ñu ñëw ba ne 216 ñu ne 213 wallahu ta'ala a'lam qaala mu ne haddathana Abul Ahwas gis nañ ko daan qaala haddathana Simaak ibn Harb an Qaabus ibn Mukhaariq an abiihi qaala wa sami'tu Sufyaan ath-Thawri yuhaddithu bi haadha al-hadith waaw mu ne sami'tu te dégg naa Sufyaan ath-Thawri kan moo wax loolu <laughs> kan Imaam an-Nawawi kii an-Nasaa'i mënu la nekk <laughs> impossible waaw loolu daa mën a ne Sufyan as-Sawri xam nga Sufyan as-Sawri yow <laughs> non Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullah nekkul woon seen sëriñ Sufyan moom moo njëkk sax génn ànd na imaamu Malik rahmatullah alayhi voilà kon nag mu ngi noonu <coughs> mooy sëriñu sëriñam yi lay wax rahmatullahi alayhima ñooñu lay wax léegi nag mu ne yu xaddisu bi muy nettal xadis mu ne léegi xadis baa gi jaa rajulun ilaa nabi sallallahu benn waaye daa benn góor daa dikk ci yonent bi alayhi salaam mu ne ko <laughs> waa fa qaala ar-rajulu léegi waa ji ne waa yonent sallallahu alayhi wasallam ar-rajulu ya'tiinii fa yuriidu maali waa yonent sallallahu alayhi <laughs> waa benn waay bu ñëwee bëgg moom daal li mu ngërëm ci man nam ko ci man dara lu dul alal ji ma yor daal moo ko tax a jóg moom la bëgg ne tungaañ ah yonent mi alayhi salaam waaw loolu nu muy demee qaala dhakkirhu billah mooy fan surbillah yoon saa sam ne ko fàttali ko yàlla <laughs> maana boo ko fàttalee yàlla engrais bi arrêté <laughs> qaala fa in lam yazakkar waaye yoon saa sam bu dee ne sama fàttali ko jëriñu ko tus nanguwula eh, eh, eh, fàttali ko saway loolu moom nu muy demee waa ji sa waay dañ ne ko ëcca di ko fàttali yàlla faalewul dara waa yoneen saa sallam loolu nu muy da qaala fasta'in alayka man hawlaka min al muslimin mu ne ko utal dimbal ci nit ñu nekk sa wet ci way ñi nga xam ne ñoo wommatu jullit ñi qaala fa in lam yakun hawli ahadun min al muslimin waa yoneen saa sallam bu dee ne man fam bëgg a jële sama alal amul benn kenn ci jullit ñi ñu nekk sama wet qaala fasta'in alayhi bis sultaan ah nga dem sàkku ndimbal ci ki nga xam ne mooy autorité bi mooy réew mi daa amum nga ah nga dem ñaan ko ndimbal xaala fa inna a sultaan ani mais bu dee yeneen saa bu dee nag sultaan bi daf maa sori sori goo xamante ne nii non man bala maa def loolu waa def li muy def <laughs> loolu man <laughs> ko waaw xaala nag yeneen tibaari saa saa ne ko nag bu boobaa qaatil duuna malik hatta takuna min shuhadaa'il aaxira aw tamna'a maalak mu ne ko nag bu boobaa xeexal ak moom ngir défendre sa alal ba ni nga xamante ni loo bu mooy bu la faatee nga bokk ci shuhada al axira ñi nga xam ne dañuy am darajaay martyr ca alaaxira aw wala boo bu dee faatuwoo tam naa ah nga nga nga défendre sa alal fekk nga faat ko wala moom mu daw wala yu mel noonu. kon gis nga xadiis yaa ngi nii gis nga kon ni nga xam ne euh, riwaayaat yi yi imaamu Nasaa'i indi imaam Ahmad d'abord ak imaam An-Nasaa'i ni mu gën a leerale affaire bi. loolu moo tax léegi kon laata laat ñuy dugg ci affaire yi voilà mooy eh, léegi euh, mu des ginnaaw tax taxrij bi nii walillahi alhamdu wal minna dañuy dis lëkkaale bi après ñu continuer ci ñu recensé bi bul fàtte na ñu ngi recensé fii yi nga xam ne da comme que bunt bi baabu bayaani bunt bii da da koo def ngir leeral jamaatun min jamaa bayaani jamaatin min ash-shuhadaa fi thawaabi al-aaxira yughsalu wa yughsaluuna wa yusalla alayhim di leeral mbooloo boo xam ne dañuy am darajaay say ci al-aaxira yoo xam ne nag ah fii ci àddina dañu leen di sang di leen di yulee leen wuteeg ki nga xam ne mooy qatil fi harbil kuffaar ci ñu faat ci xare yéexir yi léegi ñu ngi doon recensé nañ xool lëkkaale bi pare lëkkaale bi mooy leeral boobu nag moo ñuy yóbbu kon ci ñu continuer fi ñu doon recensé ci ñi nga xam ne ñoom dañoo am dara darajaay martyr te deewuñ ci toolu xare ci suñu fiñ mujj woon euh, euh, boo fàttale ko bañ tàmbalee woon gisoon nañ al-mat'un mooy xadis yi romb yëpp laa lay wax duma la ñëwaat naan la xadis sàngam ak mooy xadis euh, mille trois cent cinquante trois wala naa la ko wax mooy al-mat'un ki nga xam ne la le pestiféré peste moo ko faat deux al-mabtun ki nga xam ne feebaru biir la génn àddina ñett wal ghariq mooy ki nga xam wa saaxibul hadmi ki nga xam ne ci décombre yi daa toit ba téeg bi wala poids plafond ba moo wadd ci kawam mu faatu wa shahidu ki nga xam ne dafa faatu ci toolu xare cinq ngo léegi xadis bi nga xam ne moo ci tegoon mille trois cent cinquante quatre mu nekkoon xadis sayna Abu Hurayra ba léegi wa man maata fi sabilillah fa huwa man qutila fi sabilillah fa huwa shahid wa man maata loolu ñu ne woon nañ ko différencier parce que kële yéeférie ko rey kii nag dafa faatu parce que euh, daa daanu oto bi wala fas wee ko waññeetu wala mbaam bi wala wéq ko mu faatu en tout cas du noon dee ko faat mais ci toolu xare bi la faatoo voilà kooku ñu ne la kooku ñu ne la boole woon ko ci moo doon siis léegi septième bi moo doon hadith sayna abru abdallah ibn amr ibn al-as 1355 man qutila duna malihi fa huwa shahid mooy ki nga xam ne da doon défendre alalam ñu faat ko kooku shahid la léegi eh, ñi nga xam ne ñoo doon huitième huitième bi moom lañ amoon xadiis abul awar biñ gisoon bi su muy Sa'id ibn Zayd ibn Amr nu Nufayl mooy man qutila duuna damihi képp ko xam nañ koo faat parce que deretam boppam la doon défendre kooku shahid la ak wa man qutila duuna ahlihi koo xam ne euh, dañ koo faat parce que njabootam la doon défendre kooku shahid la kon neuf lañ gisoon léegi nag ñu jàll fii est am na ñeneen ñu bees ñoo xam ne répété wul ci xadiis ak xadiis yi robboon kon bu ne ne jaa rajulun ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam qaala ara'ayta in jaa rajulun yuridu akhdha maali qaala falaa tu'tihi maalak waaw bu kenn ñëwee bëgg a jël sama alal mun a bu ko jox sa alal qaala ara'ayta in qatalani in bu xareeg man mun a qaatilu nga xareeg man qaala ara'ayta in ma faatee mun a ko fanta shahid kii mooy kan kii romb na mooy alqatilu mooy kii Abdallah ibn Amr doon wax naan yeneen saa sam ne na man qutila duuna maalihi fa huwa shahid képp koo xam nañ koo faat fekk alalam la doon défendre kooku shahid la kon mooy kii r voilà mooy amaatuñu lu bees yi léegi après kon ñun boo seetloo kon ñaata la ñem neuf léegi nañ yemadi ci neuf yooyu wax ci masalaay xadiis bi d'abord bala ñoo ñëw comme li ñu waxoon ne après ñu xool li imaam al-Hafiz na Hajar bon al imaam Badruddin al-Ayni moom indi na ay quarantaine ci Umdatul Qaari yi bon euh, waxoon nañ la ci gën yaatal ci côté woowu ku ñu gis ma al imaam as-Suyuti rahimahullah ci euh, li nga xamante ne mooy abwaabu saada fi asbaabi shahaada indi na fa ay cinquante sept côté yooyu imaam al al Badruddin tudd na nee na ay quarante imaam al Hafiz nee na ay vingtaine waaye moom li ñu fi tudd daal quatorze wala quinze yoo xamante ne yooyu wér nañu wala xasan waaw al imaam euh, Suyuti yi mu indi am na yoo xam ne dafa da'if voilà am na tamit Badruddin al Ayni yi mu indi tamit am na yoo xam ne dafa da'if imaam al Hafiz nag dana woon moom day yem ci li nga xam ne moom minimum daja siha wala xasan. voilà mais loolu nañu xaar nañu ñëw fii masalaay euh, euh, buntu bi d'abord ginnaaw bi ñu gisee lëkkaale ak suñu buntu kon di wane fii leeral na keneen koo xam ne jot nañ ko gis mooy ki nga xam ne day défendre alalam kooku bokk ci ñi nga xamante ne nii ñu faat kooku shahid la voilà léegi nag mu des nañ ñëw tuuti yenn yi waxoon nañu ko keroog bi ñuy wax ci xadiis bii euh, taxawoon nañ ci tuuti bi ñuy wax fléau bi nga xam ne moo nekk ci agression yi nga xam ne ku nekk war ngaa fexe muy xadis yoo xamante ne nii mu siiw ba ñi nga xam ne jàpp nañ ne seenug dund daal ci agression lañ ko bëgg a teg di dunde agression nangu alalu jàmbur yi foqar ci alalu jàmbur yi ci maali foro waaw di ci faat ay bakkan di ci tuur ay bët di ci dagg ay ay ay cër waaw di ci paralyser loo ay nit ndax lan yaa doon xëcc alalam wala damm ci loxo jàmbur parce que saagam ba nga doon xëcc wala sa gosam ba nga xëcc ko loxo bi nag rek après nag mu war a am problème wala yu mel noonu wala nga xëcc ko mu daanu daal di daanu bi nga bifee saagam bi mu daanu daal di am problème ci crâne bi ak yooyu yëpp ñu dem band kook lu nekk léegi mu am problème mu bopp te dara tegu ko loolu yaakaar nga ne loolu jàmm la wal iyaazu billah waxoon nañ ci tuuti léegi hadith bi surtout riwaayaat yi nga xam ne ñoo ñëw ci al imaamu Ahmad ak imaamu Nasaa'i rahmatullah alayhi dañuy fàttali benn dañuy dañuy dañuy leeral benn affaire mooy lan mooy que nit ki bu dee ne dafa jóge nee ne xëës waaw ne bëgg jël sa li nga xamante ne mooy sa halal waaw bëgg na tuŋaañ li nga xamante ne mooy sa alal sawaay waaw waa léegi nan ngay doxale yonent waaye saa saam riwaay imaam muslim bi gisoo waajane waaye neen saa saam bu benn waay ñëwee ngir jël sama alal nu may def mu ne ko bugg ko jox loolu taxawoon nañ ci ne bugg ko jox googu li nga xamante ne moom la lenn ci maalik yi rahmatullah yi doon wax naan est-ce que affaire bi daa nekk ci baabu daf'ul munkar Abdullah mooy est-ce que ngir euh, jañ lor la non daa fekk rek ak lor goo xamante ne inkaarul munkar bokk loo xamante ne lu baaxul la loo xam ne lañu ñu war a lor wala rek loo xamante ne ni mooy euh, euh, muy mooy munkar mooy loo xam ne dañ koo bañ voilà voilà loolu sharia moo ko bañ est ci buntu boobu la waaw est ci buntu boobu la la la lay xewe mbir mi est ci buntu boobu la wala boog eh, daa nekk ci bunt bi nga xamante ne nii eh, te loolu wax la woon ci Maalikee yi mooy imaamul Nawawi rahimahullah boo fàttale ko moo ko doon wax waaw moo ko doon toxal eh, loolu Maalikee yi rahmatullahi alayhim doon wax wala rek daa nekk ci loo xam ne après day permettre waa ji mooy bon man nga ko ah bu mooy loo xam ne bu ko defee garaawul bu ko deful euh, ngir rek euh, protéger boppam loolu gisoon nañu que ne loolu insha allah li gën a dëgër mooy daful munkari la mooy inkaarul kari la ci bunt boobu la voilà waaw loolu la mu ngi noonee <laughs> waaw loolu moo tax lu ama am solo la quoi léegi euh, euh, euh, mu des imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne xoolal nañ topp li wax ci al-Minhaj bi muy sharh hadis bi mu ne amma ahkaamul baab fa fiihi jawaazu qatlil qaasid li akhdhil maal bi ghayri haqqin sawa'an kaana al-maalu qaliilan aw kathiiran li umuumil hadiis wa hada qawlu li jamaahir al ulama wa qala ba'd ashab Malik la yajuzu qatlu idha talaba shay'an yasiran ka thawbi wa ta'am wa hada laysa bi shay wa thawabu ma qalahu al jamaahir waaw léegi mu ne acte yi nga xam ne moom lañ mën a jële ci hadis bi mooy bokk na ci euh, mooy que waaw doon na la wax ci ba ñuy gis xadis bi fan yee que ne mais bu du xadis bi bee lañ doon gis ñu génnoon mais waxaale ko woon mooy que ne mooy possibilité la mais nekkul loo xam dañ ne par force la dëgg la am na ci waroo xam-xam yoo xam dañ ne par la nga xareeg waa ji voilà